Zoltama bala ñu ko jox kàddu gi rek fàttali mbokk yi ne suba insha allahu ci alxames bi danañu fas yéene ànd ak seen Issa ci al idaaratul maaliya ci tariqatul muridiyya mooy saytum alal ci yoonu murid bu dee ginnaaw suba ci ajjuma ji di ñaar fukkeelu fan yeeg juróom danañu ànd ak sëriñ Moustapha Silla ci xawla al aqida al ashariya te mooy lu jëm ci pas-pasu ashariya bu dee ci gaaw bi te mooy bis bi nga xamante ni incha allah ci la ñu fas yéenee yëkkati jataay bi ñaan yàlla fekkeeluwaat ñu koy at yu baree bari ñu fas yéene ci ànd ak nag kilifa yoo xamante ni kilifa yu am solo lañu euh, ci ci njiitul sëriñ Basiru Mbàkke moom sëriñ Abdul Xudoos li nga xamante ni incha allah naka jëkk mooy teewe tëjteel jataay bi yëkkati kaddu yoo xamante ne dana bawoo ko yoo ci sëriñ Abbas mi nga xamante ne liggéey bi ci ndigalam lañ koy def waaye nag ñu fas yéene dal sëriñ Fallou sëriñ fallu Mbacke moom sëriñ Souhaïbou fas yéene dalal tamit euh, sëriñ xat fàkk sëy ñoom ñu àndak ak ci incha allah dawrul muslimina al awaid fi xidmatil ulum wa daawatil qiyaadatil muridiya ila al ilmi te mooy taxawaayu jullit ñu njëkk ña ci xam-xam ci wàllu xam-xam ak nii kilifa yoonu murit woote jëmee ci xam-xam mooy lu solo loo xam ne incha allah ñan ñun ñaan mbokk yépp ñu teewee ci ko incha allah kon li ñuy def rek moom mooy dañuy jox kàddu gi euh, sëriñ Mbacke Thiam Cheikh Mbacke Thiam ci tomb bu am solo bii nga xamante ne moom la fas yéene ànd ak ñun tey jàngat ko yàlla na ko yàlla defal tawfeex defal ñu ko wasalaamualeykum wa rahmatullah alhamdulilahi rabbil alamin falawla nafara min kulli firqatin minhum taifatun liyatafaqahu fi ddiini wa liyundiru qawmahum ida rajacu ilayhim laallahum yaxzaruuna asalaamaaleykum asalaamaaleykum wa rahmatullah alquran daf ni inna la nansuru rusulana walladina amanu inna lan lansuru ga nag bu fekkoon day jëf ju suñu borom bokk ak keneen kon jëmbul ndaw ya duñu àgg fañ jëm waaye ba mu ne walladina amanu la dalal suñuy xel ni kon dana am ñu mu leen booleel ñu leen di gunge ba bataaxal suñu borom ba àgg ca ñi jëm moo tax fekk diine di taxaw ku mel ni Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul di liggéeyal suñu borom su moom di ko booleek ay ndaw yu yittewoo xam-xam ngir lan lépp lus di jàmbat cim réew saafara sa mi ngi ci xam-xam bu dolli ko moo tax suñu boroom ba mu xamee ni xam-xam yi li gën ci doomu aadama néewul sallallahu alayhi wa sallam ñaan ma daf ne ko waqul rabbi zidni ilman ngir xam gu ma xam lu mu ko dolli lu ne xam-xam mu ci ëpp solo bu xam-xam dolli ko ci wàllu paj wér-gu-yaram jàppandi bu xam-xam dolli ko ci wàllu yoon ñëpp am jàmm waaye bu xam-xam dolli ko ci wàllu koom réew mi soqaliku moo tax kon bokkul rabbi zidni ma ndax loolu rek am solo mu mel ni kon mawdu mooy thème bi ñu jàppoon te xëy na formulation bi maanaam tëggin wi xaw naa mel ni lu xaw a ub sax yenn bopp yi ci yenn borom xam-xam yi ci échanger la ndax bu ñu nee de la nécessité d'assainir l'information et la communication deux points l'alternative musulmane wax ñu l'alternative islamique mais musulmane ñu jiwoon ko firi ci xawla darurati taxsinil taxsini saxaafa wala i'lam al badil al islami defe naa noonu la walla woon nag suñu Mor Ndom mu baax mii fa tabarakallahu moom moo ñu ci moo ñu ci jàppale ginnaaw ñun dañ dul ay arabisant mu mel ni kon dañ ne yan pexe lees mën a jukkee ci njàngalem lislaam ngir sellal fànn yëglu ak yëgle muy information ak communication ñaari ñu ni jokkoo ñaari ñu ni wàllu xarala ñaari ñu wàllu nangam muy maanaam ay baat yoo xam ni léeg-léeg ba léegi ñu nga koy làmb waaye gisaguñu léeg-léeg lay joxuñ turwa ndax bu ñu nee secteur de l'information am na ay borom xam-xam yu ma ko suggéré mais boo nee secteur da ngeen wax acteur te information ak communication mu yëglu ak yëgle weesu na mbirum secteur weesu na mbirum acteur mbirum lépp la mbirum fépp la mbirum ñëpp la ndax information ak communication bari waa na sax ñooñ ay tàggateekat lañu ak i jàngalekat ak ñu suñu borom may xam-xam bu yaatu ci fànn bi te ba léegi dañuy am ak jaawale diggante luy information ak luy communication ak fu information yem ak fu communication yem ak lu ñu bokk ñoom ñaar mu mel ni ci tëggin rek information ak communication muy yëglu ak yëgle muy lépp doomu adama muy lépp doomu adama ci njaal bin ba ci ak mujj lépp doomu adama digganteem ak boroomam lépp doomu adama digganteem ak moroomam ndax doomu adama buy xàmmee rek lay yëg ni lépp ci moom lu ne day yëglu waaye lépp ci moom lu ne day yëgle waaye diggante bi ak boromam itam sunu borom day yëglu ak ay yëgle yëgle gi mooy shariyaam ji waaye yëglu gi mooy tawxiid ji mooy li sunu borom mën a yëg la ayatin li ulil albaab doomu aadama bi mën a yëg ba mën a xam ne ko ndekete lii mooy yàlla waaye ndekete lii mooy li dox sama diggante ak sama borom subhanahu wa taala boo diggee ci digganteem ak boroomam li man la yëglu gi mooy sharia ji yëgle gi mooy tawxid ji su boom lépp lu mu sàkk inna fi xalqi samawati wal ardi waxtilaafi leyli wan nahaari la ayatin li ulil albaab ulil albaab nag mooy koo xam ne bi ko su borom bindee daa jëfandikoo xelum boppam pour xool li ma wër waaye lan moo ma jokkaleek li ma wër waaye lan moo ma jokkaleeg ki mi fa wàcce lan moo ma jokkale ak moom ba ëllëg ma mën a juboo ak moom nga xam ne ci bind boo xoolee jant bi boo xoolee weer yi boo xoolee jamono baykat bi nga xam ne diggante saison yi mooy euh, cooroo nag nawet ak noonu ñu koy waxee nga xam ni suñu borom bu ko sooboon taw te du xiin waaye bañ a bind jàmm bi ba noppi wulbati ko mel ni ko koy tooñ mooy tax day xiin yëglu ni kon maa ngi waaje taw ku am looy bañ mu tooy fat ko waaye même ngelaw li même xiin woowu dana jóge ci barab. nga ne xiin wii xiinu ngelaw la mbaa mu jóge ci barab nga ne day day ngelaw soog a taw mbaa mu jóge ci barab nga ne xiin wi day wuri mbaa day romb rek boo demee fu mel ni ndànd fu xiin mën a bàyyi ko fu dul fa ñuy wax njaatu réen mooy le nord-est fu xiin mën a jóge fu dul mën naa xiin waaye bu tawet taw ba du ko tax am mu taw ba yàgg mu commencé yu mbuuyo borom mi ngi naan kon làpp jot na toog ba yàgg jas ji upp ma nga naan kon jiri jot na mu toog ba yàgg mu commencé laaj yi mu ngi naan kon waajal leen parce que sedd ngi waaju dugg nga xam lépp diggante saison yi jant bi weer wi lépp lu mu sàkk rek dafa am lu muy réguler di ko yëglu waaye di ko yëgle ci coobare suñu boobu ak mbindam gi digg ak mbindam mi digganteem ak doomu adama bi nga xam ni kon loolu muy yëg diggante man akuk tële wa mën na am it wax na ko soo fi xalqi nit ki kañ la yëg ni am na kattan kañ la yëg ni tëli naa kañ la yëg ni màggat naa ay yëg-yëg yoo xam ni kenn du ko joxoñ di ko ko wax waaye lu muy yëg ci boppam la ngir la noonu ñu ko wax wa nu'ammirhu nakkidu fil xalqi waaye dofu ak quwwa ak dofu wa ba bu ki nekk suñu borom di la yëg ni kat bu doomu adama tollee fii nangam li laa mujj ci laa laa namm ci moom li laay dogal ci moom muy kon la zikra li ulil albab waaye mu sàkk doomu adama njëkk doon moom suñu borom ki jàngale luy communication ak information muy jokk ak jokkale waaye yëglu ak yëgle wa allama adama al asmaa kullaha thumma ma ala al waaye yemu fa anbihum bi asmaai haulaay mooy kon li Seydina de Saussure di jàngale rapport signifiant signifié mooy baat ak jëmm jëmuy joxoñ lu ki nekk mooy loo xam su boom kon doxal na ko diggante nit ki ak jaam bi loolu su boom jàngal nit ki nag mu am jëmmi jamono joo xam ni day aajowoo ak yaatal digganteem ak moroomam nga xam ne ku nekk la nga yëg na koy yaatale na nga koy jokke na nga koy séddoo sa diggante ak sa moroomam jaam loolu la ñuy wax communiquer mooy mettre en commun mooy kon li kenn xam mbaa mu man ko mbaa moom doo nga ko umpale umpalewul nu muy fexee ba ñëpp xam ko ñëpp jot ci ñëpp dégg ko muy kon communiquer waaye bu dee information yi itam noonu la waaye li nga xam ne mooy di des dox diggante information ak communication muy loo xam ne boo duggee tey ci wàllu la ñuy wax perception nga xam ni nit ki dana dem ba ci yàgg a seetlu lu ko kenn jàngalul expérience may ko diggante bi ak suñu borom mu xam ne ko ndekete lii kat nangam lii lay jàngale loola lu mel ni benn sàmm mas naa di waxtaan ak moom mu dima xamal ni su ma séenee yëkk wuy tëb nag wu jigéen wi fa ma toog mën na maa xam ndax nag yu bu ëmbee la muy wasin jigéen la doon wala góor mu ne ma ngir yëkk wi bu tëbee nag wu jigéen wi ba cëppeelu bu fekkee tànkub ndeyjoor bu kanam ba la njëkk a cëppeel la nag wu jigéen wa góor lay doon bu fekkee bu ko tëbee ba cëppeelu tànkub ndey eh, càmmoñ ba la njëkk a cëppeel lan nag woo ëmb ëmb jigéen lay doon te dara du ko dara du ko dindi waaye sàmm bi ni ma itam bu ma toogee di féexlu fi ma toog di wéeru su may séenee nag woo am doom fa ma toog mën na maa xam ne lee mu jur góor lam jigéen la ngir lan bu njëkkee fóon jumbux ba ma xam ni la mu jur sëlluwa góor la bu njëkkee foon geen ba ma xam ne sëlluwa jigéen la te dara du ko dindi mu yoo xam ne kenn du ko jàngale waaye foofu nag la ibratan li ulil absar kon la zikra li ulil albab waaye la ibratan li ulil absar kon pour les gens doués du sens de l'observation waaye picc mu sab day wax ba àddina baax picc daan na naaw am tiim kër rek ñu ni kooka de dana am ku fa te du deñ ba àddina baax ba léegi nii scientifique yi nangu nañu ni yenn bàyyi may lu mel ni fas fas volcanologue yi ñiy jëlaw yëngu ci wàllu volcanologie xam nañu ñoom ni fas bu nekkee ci dëkk bu volcan am bu volcan ba waree euh, tàkk fii ak ñetti fan am nañu fas yi taxawee ak nañuy orienté seen i nopp mu leen di wan ne fii ak ñetti fan volcan bi dana jaillir mu loo xam ne kenn du ko jàngale waaye observation diggante jaam ak boromam ngir lan lépp day yëglu waaye lépp day yëgle moo tax ñu naan la tout communique lépp a yëglu lépp a yëgle spécialiste nii la même ne pas communiquer c'est communiquer ñàkk yëglu gu ne ak yëglu la lu tax ñàkk yëglu gu ne ak yëglu la su ma nee sëriñ xaadim nga ne ma jàkk ni pat ma ne sëriñ xaadim nga ne ma jàkk ni pat lu may wax sëriñ xaadim daf ma tànqamlu moo ne waxul jëful waaye ci ñàkk waxam gi ak ñàkk jëfam gi mi ngi yëglu ci ñàkk waxam gi ak ñàkk jëfam ji mu ngi yëgle mooy kon waxuma jëfuma waaye sama ñàkk yi wax ak sama ñàkk jëf mooy li ngay wax damaa ñuul kon dama laa tànqamlu mooy kon ñàkk yëglu gu ne ak yëgle la ñàkk yëglu gu ne ak yëglu la waaye ñàkk yëgle gu ne ak yëgle la nga xam ne kon nag ci wàllu jàngat ko li ciy jiitu ci wàllu information ak communication base bi mooy leçon bi ci jiitu diggante jàmbe ak moroomam mooy éducation mooy tarbiya saa benn tuut dafa mas a ni ma papa nit nan la mën a xàmmee ndeyjoor ak càmmoñ ba léegi maa ngi war a tontu li waaye amaguma ko ngir lan mën naa ko ni lii mooy sa ndeyjoor lii mooy sa càmmoñ waaye moom bu wéetee ban tegtal laa ko doon jox ba ma xam ni nii lay xàmmee ndeyjoor ak nii lay xàmmee càmmoñ kooku ma di ko delloo borom xam-xam yi ba léegi amaguma gis ala kulli xaal waaye kon mooy li nga xam doomu adama wax day naaxul nag day ni ràññee gi muy am diggante lu baax ak safaan am na ci loo xam ne kon hérédité la ndono la société bi nga xam ne ci lay évoluer ala kulli xaal ñoo ko ciy tàggat waaye bu ñu information muy yëgle ni communication mu yëglu doomu aadama dem ba jëmmi jamono bi ko su moom sàkkee wàcc ko ci kaw suuf mu yitte woon ak léegi sàkkal ko ay ay moyen ak i doxin ak i tëralin mooy kon ay ay ay ay ay ay benn structuration laa mën a wax mooy benn tëggin woo xam ni léegi bu fekkente ni damaa war li may yëg ci misaal nga xam ni bu ma déggee yuuxu fi barab aw naqar lay yëgle su ma déggee sarxole ci barab mooy ndam lay yëgle kon nan laa mën a fexee ba loolu ñu yaatale ko ba doomu adama yëpp tey dootul yem biir ci biir jumaa ji dootul yem biir daaru waaye ndakaaroog Paris ak Angleterre ñëpp bokk ko mooy kon naka lañuy ñuy tëggee ay moyen ay techniques yoo xam ne ci loolu la def ay jumtuwaay ngir mën di yëglu waaye man di yëgle li ci jiitu bokk na ci lu mel ni ndënd ba àddina baax téléphone amul télévision amul leneen amul internet amul waaye boo déggam ndënd bu ñëwee déglu leen jàmm la ñu ne ah déggal diw sàngam day yëgle kooku kon mi ngi informé waaye ci biir tëggin wa galeen ba muy tëgg day yëglu mooy lan la mu tëgg lu mu doon diggante mbëng-mbëng akum cóol ak talmbat ak li ñuy wax jànjaarik dégg daw nga xam ne ca jamono yu buur ya derub doomu aadama dañu ko doon foore am na galeen bu bu bu bu bu géwél biy tëgg kenn du fanaan ci dëkk bi ngir dañ na la buur mooy yëglu ne la ku fi fekk nga dem jàmm nga xam ne ko nag galan bi ñuy tëgg rek moo lay gindi ci ndax dañ laa yëgal ak ciit wala ndax ab tàgge la wala ndax buur a daw leen koy fanaan dem jàmm ci galan bi kese nga xam ni amoon na aussi doomu aadama yi diggante diggante ak seen moroom ay xeeti doxalin yu ñoon jokkalantee yoo xam ni jigéen day nekk ci këram di soq njëlam ba yàgg mu soxla dugub moromam ma nekk ca 300 mètres dana ko ni boo fa desalee dugub yónnee ma ko waaye li ñuy wax kàndang nga xam ni kuur gi na mu koy yëngale ca biir gënn ga ca la kay di dégg ne ni kat diw am na lu mu yittewoo woo doomam ni ko am dugub ji mbaa am pepp mi mbaa ñebbe ji jox ko sa ndey diw mu ne ko lu tax mu ne ko parce que noonu muy kàndange damaa yëgal ni njël la jeex na te dara néew fa am demal yóbbul ko kon moyen de communication amoon na ci ay tëggin ci cosaan ci booba téléphone amul moyen de télécommunication yi tubaab yi jàngale ala ko ci waaye jamono dem ba yàgg itam ñu soxla nag léegi benn vitesse maanaam nu mu gën a gaawee kon mooy kon ah sëñ Ahma wala sëñ Xaadim ma nga pekkees bëgg naa diw ma ca kees walla ma ca ndakaaru yéeg nangam kooku perse yi ñoo ci jiitu mooy le courrier postal damay bind ab bataaxal fas dawe fii dem ba pekkees mu jox bataaxal ba gawar ba taxaw foofa di ko xaar kooka rëpptal dem fanaani Thiès jot li bataaxal bi ña koy xaar koo ko rëpptal dem fanaani Ndakaaru muy courrier postal boo xam ni kon perse yi ñoo ko njëkk a waaye ñu dem ba yàgg wàllu information ak communication ñu di ci maanaam li ñuy wax vitesse di gën a gaaw toog ba yàgg ñu ne téléphone toog ba yàgg boo nee phone baatu phone foo ko dégg mooy kàddu télé foo ko dégg mooy lu luy jigale lu sori téléphone mooy kon lu mën a yëkkati ak kàddu yóbbu ko foo xam ne kaddu doomu adama jutiwu fa muy téléphone boo déggee microphone boo déggee microphone bi mooy kon sama kàddu bu fekkee man dong maa taxaw di wax ka ginnaaw sàppe sàppe sa mujj du ma dégg waaye kon microphone mooy na ngeen sama kaddu itam yóbbu ko foo xam ne donc jottali ko foo xam ni sama kàttan mayu mu àgg fa donc magnétophone et cetera mais baatub télé foo ko dégg aussi mooy kuy luy jigéen lu sori télévision mooy luy wane lu sori télé fon lu mën a yëkkati ak kaddu yëpp ko fu sori foo xam ne kaddu jutiw fa ah télégraphe télégramme donc télé télé parce que baatub télé lu sori yoo lay jegale loolu yëpp nag boo ko boolee euh, jumtuwaay yooyu nga xam ne ñu ngi koy sos di ko inventé ngir lan ngir ka nekk fi mën a ko ka nekk fële ci lu ab coono jumtuwaay yooyu ci wàllu communication mu lu ñu tuddee télécommunication mooy les les communication à distance mais télécommunication yooyu aussi di di di di di am ak xarala di dem révolution di jëm kanam di dem di dem di dem ba yàgg ñu nekk léegi nag duutul jokkoo ak ku sori ku jege ku sori nga jegeel ko waaye léegi na gën a gaaw fexe ba xibaar bi xëyee daaru musti bu mu yem ci fanaani ndakaaru waaye bu xëyee daaru ni mu ne xëy na ni xëyee ndakaaru waaye bu fanaanee bu yendoo bu gontee daaru itam ca saasa fa mu gonte jaw jamono yi ñuy àddoo ka nekk ci Australie mën di ko teewloo noona loolu la ñuy wax kon traitement automatique de l'information mooy wàllu yëglu ak wàllu yëgle ak wàllu jokkoo ak jokkale nu mu gën a gaawee muy kon traitement automatique de l'information textuellement muy informatique l'informatique c'est le traitement automatique de l'information mooy kon jumtuwaay yuy tax kon wàllu télécommunication mën a gaaw bu boobaa nag <coughs> àddina nekk benn toile li ñuy wax world wide web mooy toile d'araignée mondiale nga xam léegi àddina lëndug jargoñ la boo demee surtout Ankabut maa nga gëstu li jargoñ ci alxuraan ak toile d'araignee scientifiquement gëstu yu bari boo ko defee xam ni li tax ñu tuddee ko world wide web toile d'araignée mondiale nga xam ni lëndug jargoñ ni gargañ bi féetee fii li koy jokkalee ak lënd gi ba bu weñ nekkee nële jargoñ bi du daw du yàkkamte xam ne dana ci jot ci ay magnétisme yoo xam ne fii mu toog fa lay liggantee lépp mécanisme boobu ñu tuddee kon ni internet mooy toile boo xam ne ala kulli xaal ni lëndu jargoñ du jokkalee jargoñ bi ak weñ wi ni la lënd gi ni la internet du jokkalee ki nekk daaru ak nekk ndand muy 3W nga xam boo xasee wax rek mooy kon ki nekk daaru ak ka nekk Australie ak ka nekk Ndar ak ka nekk Afghanistan mel na ni ñoo bokk benn barab bu ñu bokk di yendoo ak di ko di fa léegi nag presse en ligne ñëw presse en ligne nga xam ni léegi maa ko dégg ci rajo bi mbaa jàppal ma rajo bi léegi xewi na presse en ligne mooy presse boo xam ni ci internet bi waaye mailing groupe yi ñëw waaye téléphone mobile ñëw nga xam ni amatul léegi damaa soxla sëñ moor Ndoom te ma nga dëkk daaru marnaan ma yab la ni kat bisub luuma ba ca daarul musti danaa fa yónni sama doom ni ko boo demee yóbbantil ma diw ni ko sëñ moor bu ajjumaa bu loo ma bidesee na ma si kër sëñ eh, xaadim bay laa danaa ko fa woo téléphone nga xam nit day jóge ab dëkk ba ab dëkk dem dàkk luuma ba ngir mën a jokkoo ak nit téléphone kese kese léegi nag téléphone mobile ñëw nga xam ne léegi ku nekk léegi sa téléphone sa magnétophone sa eh, ordinateur sa chaîne à musique sa téléphone sa porte-monnaie sa lépp léegi ñu tënk ko ci loo xam ne boo ko peesee mën naa bañ a mën cinquante grammes téléphone mobile évolution commencé ñëw révolution ñëw ñuy indi di accélérer di gën a dooleel léeg-léeg ñun la high five léeg-léeg ñun la messenger na gën gaaw toog ba yàgg ñu ni jox ma Skype nga gën a na gën a gaaw ñu ni kon nañu indi vidéo toog ba yàgg ñu ni kon LinkedIn toog ba yàgg ñu ni Twitter <coughs> ba yàgg ñu ni SMS toog ba yàgg ñu ni léegi Viber bi moo gën a gaaw moo gën a jàppandi ki ni déedéet Imo bee tane léegi parce que moo nekk en vogue kii jeeg ba mu ni Facebook bi kii jeeg ba yàgg mu ni snap Snapchat toog ba yàgg ñu ni WhatsApp bi nga xam ne baat bu ki nekk daa am lu mu firi loo xam ne dañu koo desee dégg nag ñun léegi ndax tàbbe gi ñuy bi te ñuruñu jomb dina ki ci kanam nag di privilégié di jàpp na la ñuy wax mondialisation baatu mondialisation nag ba ko suñuy maam di wax boobu tubaab bi tëggagul baat bi ndax maam yi dañ daan wax naan àdduna wërngël këpp dañuy wax globe terrestre mooy bul boobu nga xam ne mooy àddina maam yi bu ñu ko daan tudd dañ naan àdduna wërngal këpp ba nga ne wërngal këpp nag mooy ko naan nangu nga ne lu wërngalu la waaye wërngal këpp mu loo xam ne boo deeree dooree ci fii nga taxaw di dox di dox jàddoo taxawoo bis dana mës a ñëw fii nga départ woon fi nga teesiwaat maam yi kon déggoon ko ne àdduna wërngal këpp te ba ñuy dokk théoriser ñoom wërngalu gi àdduna wërngalu maanaam bul bi mu doon booba Galilée waxagul booba Copernic théorisé gul la rotondité de la terre waaye bu ñu nee àdduna wërngal këpp mooy lu bindoo ni balu coupé man balu football wala lu bindoo ni ab xaal ab xaal tey boo ko xoojee ci ndox bëriñ ko ci suuf si boo toogee ab diir féppee xajam muy mondialisation mooy kon àdduna léegi benn dëkk la loo xam ni kët am na ci barab sàngam nelaw fépp. ndax lan léegi ñëpp war a bokk nu ñuy gisee ñëpp war a bokk nu ñuy dégg ñëpp war a bokk nu ñuy nu ñuy soloo ñëpp war a dokk nu ñuy jëfe ci biir mondialisation bi bari na ci loo xam ne ci wàllu communication lu ci bari ci la ñuy koy jaarale à travers les communications pour atteindre seen objectif jomb dinañ ci ñëw waaye mu jàpp ndal nag nekk na doomu aadama mu gën a mucc ayib ci kaw suuf mooy lu mel ni langage universel tey chinois bi mën naa waxtaan ak séeréer bi xalpulaar bi man naa waxtaan ak rus bi te kenn du dégg sax laa ko morom su ma la bëggee wax ne ne damaa bëgg am na li ñuy wax ay smileys ak ay emojis nga xam ne ay ci sa bi ay kanam lay doon yu wërmbalu nga xool ni kii dafa mer da lay xibaar su ma bëggee lool am na smileys wala emojis boo xam ne moom lay yónnee su su ma la bëggee ni ah ni nga def noonu la bëgg naa ma yónnee la loxo bu def nii su ma la bëggee nii sawaay li nga def de moom noonu la bu la ci dérégulé muy ne la ñaar loxo yi def nii su ma la waxee ni kat actuellement kay sawaay moom moom maa maanaam yaay borom doole loxo bu def nii laa la yónnee nga xam ni ci misaal dund ak dee ak lekk am na aw jën am na ab kaas am na am nangam ay image yoo xam ne tey ñaari nit yoo xam ne bokkuñu cosaan bokkuñu ñu làkk mën nañoo waxtaan bu jant soo ba ba ba bu jant fenkee ba ba jant soo te kenn déggu sa làkku morom te ku nekk dégg nga sa morom ngir lan kon ñëwal gi nga xam ni à travers langage universel boobu ba nga xam ne tey soxla woo tey pour taal téléphone bi nga dégg làkk wu ñu ko bindee waaye signe bi bu defee benn carré mooy fi nga koy arrêté bu defee benn cercle bu xonq am ab rëdd ci digg ba mooy fi nga koy fayee bu defee benn téléphone boo xam ne dafa vert yëkkatiku mooy booy décroché fi ngay bës nga xam ni mën ngaa bëgg a dégg wenn làkk ci àddina ba pare mën a manipuler lépp mën a ko ak ñëpp ngir lan kon jàppalal gi nga xam ni technologie de l'information et de la communication jàppalal na ko ko nekk noo doomu aadama ci kaw suuf waaye jàppalal ak jaamu yàlla bu baax a baax am na benn kilifa bu ma a wax ni ma nu ñuy mën a def ba suñu doom yi bàyyi internet mu ne ko da nga mënaan kay nu ñu mën a def ba suñu doom yi sax ci internet ndax lan lu waay bëgg lu ne am na ca te dinga gis ku ferlu ijji man cee fere ijji ku déggul alxuraan. mën ko caa dégge kuy gëstu ak xasida am na ay application day cliquer rek tag tak tak nangam sangam xasida ga mu indil ko mbindin wa version écrite indil ko version sonore maam njàngin wa te ci njàngin wa daf ko daan tànnal bu na neex njàngum Baye Mayib Guèye la wala njàngum sëñ Moustapha Diop nga bëgg wala njàngum sëñ Aliou Fall bu mu ci cliquer mu indil ko njàngin wa mag moo may jàngee xasida gi wala xisbu tarqiya daal xudus nga bëgg a dégg wala euh, jës bu daarul moxti nga bëgg a dégg nga xam nit fi mu toog lépp jàppandi na ci moom lépp jàpp na ci moom boo toogee ba yàgg ni kët am na waxtaan wu suñ ko sax asuloo ma sa def am 1981 ci barab sàngam boo ko cliquer léegi léegi léegi ci Google Google automatiquement mu indil la ko nga téléchargé mel ni da ngaa teewe woon jotaay ba waaye kon jaamu yàlla ak gëstu ala kulli xaal jàpp ndi doomu adama dañ ak réer jàpp na aussi li ñuy wax l'islamisation de la communication kooku xëy dina ci ñëw waaye nag développement yooyu nga xam ni am na ci nga xam ni kon doomu adama li ñuy wax ñoqali lu mu am rek bu ëllëgee mu ni na fi tey boo ko joxee kafe mu ni suukar boo ko joxee suukar mu ni xëy na jombul ñu fi sant sar sant sar bariwul bariwul waaye doomu adama la yàlla binde binde avidité mooy maanaam lu mu am lu nekk rek ma ngay lijjanti ni mu gën a ñoŋe nu mu gën a jàppande ne nu mu koy gën a jàpp ne aw nekkinam ci kaw suuf kon loolu am fu muy toll dafay indi léegi li ñuy wax benn benn nag distinction bu ñu war a def diggante communication ak information te ñu bari di ko jaawale mooy kii yëgle ak kii yëglu bu dee information moom informer mooy su ma dikkee rek tey salaamaaleykum mbokk yi. sëñ bind na nangam nangam nangam nangam asalaamaaleykum wa rahmatullah kooku damaa yëgle muy information bay damaa yëglu nag du ma ci yem du ci yem mooy waral ma di ci boole ñaare dañuy mettre en commun salaamaaleykum mbokk yi sëñ bi kat nee na mi ngi leen di soññu ci liggéeyu barab sàngam bi te kat na képp ku ci jàpp borom daal dina faj sa ajo te mi ngi sant bu baax a baax nag suñu xaadim bay laa ngir taxaw bi nga xam ne am na ko ci tey nag jaaj nag mbooloo mépp ngir ñu xool ci moom su boobaa damaa communiqué yamatu ma ci nag informé rek yamatu ma ci yëgle damaa yëglu damaa yëglu léegi mooy wut naa ay jumtuwaay yuy tax ma mën a yaatal ma mën a gën a mbir mi may euh, yëgle gën a law muy kon communication waaye boo doon wax tey wute ak sew-sew bi am diggante communication ak information kooku ci benn xisa laa koy leerale dafa am bis ma si dem si yaari sama benn mbokk taalibe bu ñuy wax sëñ Saliou Diop fële ci kër Mbaye Fall ci barab bi muy liggéeyee ni ngi taxawee dafa waxtaan am benn waaye bu dikk nuyoo daan ne asalaamaaleykum ñu ne ko nu ko ah waaye sëñ ci loo nekk mu ne ko maa ngi fi di bëgg fitna di ragal dëgg di seede lu ma leerul mu ne ko loolu laa fi nekkee. sama xarit bi ma siyaare woon daf ne waa ji bi waa ji dikkee nuyu nuyoo sama xarit bi ni ko waa suñ bi ci doon ne mu ne ko maa ngi fi di bëgg na di ragal dëgg waaye nag sax rek dëkk rek nag ki di seede lu ma wóor ma xaw a gis sama bopp mu ne ko ah kon de loo ki dolli naqare dëkkal ndax xaw naa koo mere ci ni mu waxe mu toog ba yàgg moom waa ji mu ni waaw maa ngi bëgg na de ndax in inna ma ko wa awlaadukum fitna ko nee na n seeni alal ak seeni doom fitna la te bëgg naa alal bëgg naa doom moo tax ma ne maa ngi fiy bëgg fitna ma ne tekk mu ni maa ngi fiy ragal dëgg ndax bir na ma ni dee dëgg la te mu bir ma ni ñemewuma ko waaye maa ngi nekk sax ci di seede lu ma leerul mooy fu ma toll naan ashhadu an laa ilaha illallah maa ngi seede ne yàllaay saa borom te yàlla mii sama borom moo ne yu'minuuna bil bi mooy kon li ma gëm kump la mooy kon fu ma toll maa ngi lu ma leerul ñu mu gi nekk ay xarit kon la mu njëkk a wax dafa informer dafa yëgle la mu mujj dafa communiquer kon ku ñuy wax Voltaire dafa nekk doomu aadama bu dee dox ci mbir lu mën a doon ci wàllu développement ci wàllu koom di ñoqal yi dem rek dafa toog ba yàgg mu ne il y a parfois des régressions de retours à la barbarie mooy doomu aadama di jëm kanam fu mu toll mu yitteem Voltaire ni waaye day am benn jamono boo xam nag day dem ba delloo ko ci yëg bàyyi ma mooy tey bu yéeg ci garab loo ñoqale xeeb loo ñoqale xeeb ba àgg ci njobbaxtalu garab ga boo ñoqalee ci suuf nga jëm te bu boobaa lu yéeg bay gën a kawe jël bi gën a metti mooy kon défi yi nga xam nag mooy interpeller doomu aadama ci bis bu ne muy ne fi dàq na gën a jàppali na fi dàq na gën a jàpp ni dàq na gën a jàpp ni mais ci wàll information ak communication dem nag ba léegi doonatul jumtuwaay bu ñuy jëfandikoo waaye ñun ñoo doon jumtuwaay bu technologie yooyu di jëfandikoo dañu ñu manipuler na nga xam ni ña ca ginnaaw te di ko doxal noonu la leen soobee bu boobaa nag télévision mooy doon njaboot gi téléphone doon xaritu benn bakkan dangay dugg ci kër. maam yaay bàyyi tant ñëpp toog am na théâtre yoo xam ne boo commencé boo duggee nuyoo kenn du la fay boo wootee téléphone kenn du la wuyu booy jàmmante taluñu la parce que bu ñu yow lii ñuy xool leen di parce que bu la dee dee tontu sax lii jojo di wax ak sumbulu mën nañ raw mën nañ rëcc suba ba nga xam ni cercle familial bi li bàyyi wala waajur walla wala jàngalekat bi doon def ci doom ji léegi télévision bi moo koy def ci moom waaye xaritu benn bakkan mooy euh, la ci ki la war di diggal defeel nii moytul nii du nii nii la loolu léegi lu ci nekk sa téléphone moo la koy digal mu ne la nii moo baax def ko nii moo bon mooy sa njëkk ko su boobaa nag presse bi itam nag tàbbi ci wàllu woowu presse bi tàbbi ci wàllu woowu waaye li ñuy wax ignorance mooy kon ñorta tàbbiwoo ak réer waaye ak imp incompréhension muy sóobu ci loo xam da nga ko desee maîtriser waaye itam su boobaa ak teqale akuk ràññee mooy furqaan ak bayaan gi nga xam ni xalaxala insaan allamahu bayaan moo ko topp la nga xam ne moo ko war a def ci doomu aadama léegi leneen na koy def ci moom ndax ñetti étape yii qul a'udhu bi rabbin nas maliki nas ilahi nas rabbu nas mooy maliki nas waaye mooy ilahi nas itam waaye mu dikk ni rabbu dikk fii ni malek dikk fii ni ilaah parce que doomu aadama bu tollee ci di soog a dugg àddina tarbiya ga soxla rab boo ko mën def ci moom waaye bu tollee ci digg ko man kooku autorité moo koy gérer mooy malik waaye bu tollee ci diggante ak suñu borom nag dara dara doxatu fa moom la olof yi naan ku dund mag dee ku dee mag dee waaye ñu naan mag buur la lu mu def yàlla bal ko ko mag buur la kon ilaahi naas nga xam ne léegi nag ñetti dimension yooyu nga xam ne moom suñu borom di ànd ak doomu aadama ci trois âge yi premier âge deuxième âge troisième léegi am na jumtuwaay bu ñëw ne ko yow maay dikkiy dikk nag léegi ni la boo amee doom yore ko nii waaye boo yoree kër yoree ko nii waaye boo dee mos xalaat di xaar dee sa diggante sa borom itam doxaleel nii lu koy def ci moom mooy téléphone. léegi nag kon mode ak tànnaas dugg foofu parce que sànq wax nañu wàllu mondialisation nga xam ne léegi xale yi daaru kët dañoo yiwoon yiwu lool te am tarbiya waaye fii ak nangami at am na lu ñu bëgg ñu di ko soloo noo xam ne day wane ak ñàkk xorma xorma la ñu war a soloo juróomi nit ñoo toog ci benn bureau décidé ko ni fii ak at sàngam bëgg nañu foo demee fu daaru fu mel ni daaru musti na ñëpp soloo nii bu ko defee bu ñu ko décidé la war a sol ni fii ak at sàngam modd bi ak tendance bi nangam la jigéen ñi nii lañu war di mel sàngam jigéen war naa mën a teg ci boppam loo xam ne boo ko nee li teg teg sa bopp lu mu doon mu ne la lii mooy greffage la fol laa fol mooy lan dof bi waaye lu ki nekk dañuy wax ci mode ak tendance li ñu bëgg xale yuy sol ko en deux mille vingt cinq ren lañ ci commencé liggéey suñ ci paree ci téléphone yi ak ci télévision bi ak ci internet bi ki la ñuy commencé wut ay acteurs ak i top modèles yoo xam ni. téléfilm yi ngay seetaan ci télévision bi ña ngay seetaan <coughs> ñooy dikk njëkk njëkk ne mel jigéen ji danaan diw sàngam mi ko théâtre sàngam ah mbubu sàngam mii la sol kon danaa dem ci diw sàngam mu ñëwal ma ko xale bu góor bu ni jojo costume bii la soloon ah d'accord waaye couleur bi itam laay dem liggéeyante parce que nee nañu bi mooy couleur de l'été mooy atum ren ci vacances yi dañoo bëgg ñëpp soloo nangam lañu ñu ñu soloo nag ñu wooteente ci seen biir daal diw sàngam say usine lu mën a liggéey ci jiin bii ci marque bii ci melokaan wi ci couleur bi na ko def ndax la na Afrique ren fexe nañu ba ñu jàpp ci seeni xel ni lii mooy couleur de l'été mooy kusulul ren lu nu mel loo mën a sol amul benn valeur waaye manque de repère googu ak li ñuy wax suivisme tax ñi nga xam ne léegi ñooy xeex l'islam i wutoon nañu ADM nañu wut beneen ADM wutaat beneen ADM mooy lan ADM mooy arme de destruction massive bomb boo xam ne boo ko tëmbalee cim réew mën a yàq koomum réew mu fii ak at yu bari bu ko defee ñu ni fu mel ni Irak loolu lañ ko yàq fu mel ni Hiroshima bombe atomique waaye gis nañ ni pas-pasu jullit yi loola daf koy yokk waaye wàññiwu ko ñu indi ko beneen ADM. mooy alliance pour la déstabilisation des mentalités ndax lan illaa fi qura muhassana aw min wala judur kon léegi jullit yi boo leen bëggee xeex ci ay pexe ak ay ay jumtuwaay yoo xam nag ci information ak ci communication nga koy jaar kon dañu sàpp aw doxalin su boobaa ci lañuy fexee ba jullitub Sénégal jàpp ni bopp màkk nekkul ci dara chiite bi jàpp ni su nit bi yéefar la diggante salafiste toog ba ak ñoo la islam modéré mooy lan yow musulman nga waaye musulman modéré mooy yow jullit nga waaye nandite nga ndax au moins mën ngaa wax ak àddina xajjale googu yëpp yëpp yëpp nag dem ba lu ci bari léegi <coughs> réewum jullit songootul ak réewum yéefar waaye réewu jullit lañuy ñuy fénqale naka lañ koy fénqalee mooy beneen ADM mooy bu ma wax dafa am ku ñu wax Chris Catlan daf koy wax ci benn mbindam muy wax maanaam boo bëggee féqale jullit yi manipuler leen foo bëgg a am fa mu yomb muy wax ni nga koy doxale mu naan se battre pour Allah est bien plus efficace que se battre pour le pays jullit yi boo leen bëggee fenqale da ngeen di wax battre leen xeexal yàlla mooy tax commune Sénégal mu ngi fi doon waaj jamono yooyu rek war a yónni contingent dem dem dal ci kaw Yémen ngir lan se battre pour Allah ndax moom ci jàngaleem leeral na ni. bari na ay <clears throat> musulman afghan yoo xam ni xeex nañu ak Russie mu leeral ni ñoom ci ci seen i jumtuwaay ñoo ko doxalee noonu ngir xam nañu jullit yi boo ñu bëggee fenqaleeg seen moroom mbaa nga duur nga duur leen ci kaw nit da ngay fab islam mu ni da tudd baatu mu ni au concept d'islam du xalifa ou du jihad mu ni waxal waxi islam rek mbaa wàllu xilaafa mbaa jihad rek fu leen bëgg yóbbu yóbbu leen fa ku leen bëgg a fenqale fenqale leen ak moom te muy loo xam ni ar ADM yoo xam ne donc alliance pour la déstabilisation des mentalités yoo xam ne ci information ak communication ci lañ koy jaar mooy toog ba yàgg ñu tam waa Mali Mali nangam nangam taliban yi nangam nangam nga xam léegi benn jullit moytuwatul ab yëfar waaye jullit bu nekk sa morom ngay moytandiku waaye boo yëkkatee aw dog itam sa bopp morom nga koy dóor do ci yëpp daje dal ci kaw boppu lislaam waaye àgg ba ci seen liggéey. ci wàllu information ak communication mooy nañu fexe ba léegi ci biir jullit yi réew moo dem sax bu kenn nawloo sa morom qaalatil yahudu laysati nasara ala shay wa qaalatil nasara laysati yahudu ala shay wa hum yatluna alkitab nga boole yahud ak nasara nag su boom ne yaa ahlal kitab lastum ala shay'in hatta tuqimu tawrata wal injila wa ma unzila ilaykum min rabbikum xam ne kon murid bi nekkul ci dara tigaan bi nekkul ci dara layin bi xaadir bi nekkuñu ci dara fekk maas wu ñu xam li bale ko ci seen borom ñu bokk doxal ko su boobaa ci biir da dem ba ci biir génn këru diine gi kenn ku nekk jàpp ne ku ziyaarul fi may ziyaar nekkoo ci dara kii ni Baay Faal bi génn diine kenn caataa ko ne dañuy caaxaan kenn waa dëkk sàngam ñoom te lépp waxuma diine ji waaye ci biir murit gi tamit pexe yoo xam ne ñoom ñoo koy pexe waaye am ay politique avec le temps dans le temps et yoo xam ne ñoo ñoo koy pour ni at mu nekk na ngi déroulé nangam li fexe ba jullit yi nekk ci loolu su boobaa na ngi dem faagaagal royingaa yi faagaagal leen bu leen neexee diiru fukki at jamono bu leen neexee lañuy fexe ba jullit yi tam na cee wax buñ ci waxee ab diir ñu ne xaaral léegi nañ leen bàyyi ñuy wax ci waxi royingaa yi ak bouddhiste yi ñu dem ligganti gi waa libi ak waa Mali nga xam ne saa bu leen soobee lañu ciy jublu ñun waaye nañu bëgg ñoom ñu waxee kot ñoo la alaaka la fa la communication islam di jëm kon allahu akbar gi daan firndeel màggoog suñu borom gi léegi mooy signature ñaaw teefi lislaam ndax lu waaye mën a def ak loo mën a doon ne na allahu akbar ñu ni jullit yee te lépp ci baatu ci à travers la communication ak information ñoom àgg nañ ci ñoom foo xam ne actuellement nii muy jullit yi léegi ci ay baat yu nekk ci alxuraan ak baat yu ñuy jëfandikoo ci ngay jaar ngir tam leen ci ngay jaar ngir tuumaal leen ci ngay jaar ngir fenqal leen ak seeni i morom lu waay mën a def koo mën a doon boo paree ne allahu akbar ñu ne jullit yaa kon beneen ADM bi mooy alliance pour la distraction des musulmans weesu nañu arme de destruction parce que munta wàññi pas-pasu jullit weesu nañu boobu may wax alliance pour la déstabilisation de mentalités mooy jaxase seeni xel léegi ñu ngi ci alliance pour la distraction simplement des musulmans mooy nañu fexe ba dugg leen ci ay naxa sa xandang waaye fan lañ ko mën a jaar nag mooy ci information ak communication ak ci technologie jumtuwaay yii ki lañ ko mën a jaar ngir fexe ba di leen distraire di leen distraire adduna yi dem te ñoom du ñu xam ne àddina gi dem ko defee nag mi nekk ci diiney folklore diiney folklore diiney mbumbaay diiney caaxaan fa nga xam ne fa la jullit daan dàkk ngir mën caa ame boroomam mën caa amee ngërëmul yàlla fexe nañu ba léegi foofu léegi mooy mooy nag foowukaay bi lu waaye am ci projet distraction maanaam lëndëmal xel yi ca koy doxal mooy weeru koor caaxaan yi Sorano Grand Théâtre lu waay nosati léegi muy loo xam ne ay caaxaan la waru ko nga koy dàkk modd ak tendance boobu may wax mooy col gu gën a bon weeru koor la ñuy dàkk nag ba koor gi des fukki fan juróom ñun la lii mooy modd korité dagale tey di yëpp yëpp yëpp na leen bu ngeen bëggee am xaalis kay ma defal leen publicité jullit yi war nañu ñaar fukki fan ak juróom-ñett mbaa fanweer da ngeen fexe ba bis ba ñu koy war a fete war koo sant seen borom war cee jokkalante war cee balante àq nañu fexe ba bis boobu lu ca waaye liggéeyoon ci sa borom diirub ñaar fukki fan ak juróom-ñetti ba fanweeri fan na yàqu ci bis boobu mode korité waaye téléfilm yi waaye fake news yi fake news yi mooy lan ab jullit bu demee ba lu ko moroom a wax mu ni dëgg la wala fake news la mooy wala ay caaxaan la mooy lan mooy wajte ni buur rigi sami ne awsaani wajte ni buur xawla zuur xawla zuur c'est que dem nañu ba léegi nag boole léegi xawlu zuur ci waxi mooy léegi lu jullit waxati da nga naan bon dëgg la wala wala fake news la ndax fake news léegi dañ koo daganal mu war a doon loo xam ne jullit bu mu neex wax dëgg boobu jullit bu mu neex wax waaye bu ñu nee aw fen ñu ni daa araam ñu ni ñu ko tuddee kon fake news mooy fen yu ànd ak kaf yoo xam ni ku mu neex sañ nga koo doxal sa morom bul waxee nga ko eh fake news la doxal ak xibaar layal ko ba mu yenu maanaam lool te dara ci dëgg waaye boo demee ci yoon kenn la tegi daan ngir lan fake la waaye di nga tànqal ci lu ñuy wax bës mooy bu bëggee ñëpp ràññee la da mel ni dundatoo fexeel ba ñuy wax bës bës nag boo xoolee ci définition bi dañu la bës mu ngi firi dëgg-dëgg bourdonnement d'insectes mooy lu mel ni tàmbaaluk yamb gu fàqandoo daw di la romb mu ni coow loolu ngay dégg ñu di ko coow wala picc yu fàq di sabandoo mu ne loolu mooy bës nga xam ne baatu bës ba ko olof yi indi dëgg-dëgg mooy baatu coow. temps yaa def bës mooy temps yaa waral coow li kenn ku nekk ne boo yewoo balaa gënte so nu may fexee ba def bës ba ba ñëpp xam ne man la baatu bës boobu sëñ Ahma boo demee ci Google actuellement nga xool baatu bës gëstu ko ba gëstu ko ginnaaw bës mooy ay caaxaan ay coow ay lu neex wax lu neex nit def nu nit mën a def ba ñu xam ni daal na nga yuuxu ci misaal na nga yuuxu ba ñëpp xam ne kii diw mooy bës. waaye baatu bës xam nga baatu anglais la boo demee ci google dañ ni baatu bës ci at yi ñu jëm li ngi tuddee tentative de francisation mooy ñiy wax français te di ko jëfandikoo ñoom baatu bës nu ñu koy frile ba fii ak nangami at baatu bës mën a nekk ci dictionnaire mu mun ci du français bi ñu nañ ko tuddee ramdam boo gëstoo ci google di gis ni bës tentative de francisation mooy fii ak at sàngam réew yi nga xam ne làkku français la ñuy jëfandikoo baatu bës dañu ko def ci dictionnaire bi fexe ba ñoom ñu jàpp baatu bës lu muy firi su boobaa mooy ramdam luy ramdam dañ ne nañu wut baat bu gën a jige ramadaan ndax nee nañu ñoom ramadaan mooy weer wi nga xam ne ki la jullit yi di tànqale àdduna bi ak lu amul benn njëriñ dañ ne ramadaan mooy weer wi nga xam ni guddee kenn du nelaw ñu ngi tëgg kundan kunde gi fajar ñu ngi jàng si ne alxuraan yi ak nodd fu ñu toll kon Ramadan ñoom mooy dañu ko tuddee weer weer wi jullit yi tànqale àddina ñu ne ko bés fii ak at sàngam te li ma leen wax bu leen neexee te ko fii ak at sàngam dictionnaire français yi génn baatu bés ci français ramdam R A M D A lañ ko fay tuddee mais li Saussure doon jàngale le rapport signifiant signifié nga xam ne da war a gis jëmm ni lii nu mu ñoom léegi dañuy fexe ba signi signifié bi signifiant bi jiitu signifié mooy dañuy sos ay baat. fexe ba minal ko jullit yi ba ñu min ko su boobaa bu ñu sampee jëf ji doon jaaxal bokk na ci baatam imames imames at yii di ñëw dinañ ko boole ci dictionnaire français ndax na ni imames mooy imam bu jigéen ndax dañuy sàkk baat bi bu bu ëllëgee bu ñu toogee at sàngam ñu ni diw jàkka sàngam jigéen dafay jiite bu ñu nee islam ko ñu ni pourtant boo xoolee dictionnaire bi nee na imames imames voilà Larousse bi wax na ko wala Petit Robert imames mooy une femme qui dirige la prière daal les mosquées baatu imam mes am na baatu ba ramdam nga xam nit na ji na jige ramadan pour fii ak at sàngam ñu def ci mentalité yi xale yi ñëw ni gis ngeen ni lii ay caaxaan la ndax bu ngeen gisee dictionnaire sàngam at sàngam dafa wane que ne ramdam mooy bës ci bës googu ci la chehru ramadan jóge parce que cosaani ramadan mooy ay caaxaan ak tànqal nit ñi rek ci information ak communication ki lañ koy jaar waaye mu mel ni kon jafe-jafe bi ci jiitu ci wàllu woowu ci def yi bokk na ci daawa bi mooy jafe-jafe islam ndax bu ñu nee daawa mooy communication islamique daawa mooy woote jëme ci islam mooy woote ci yoonu yàlla mais défi bi jiitu ci wàllu information islaam islam maanaam yëgleeg islam ak communication islam muy yëglu islam daawa bi ci boppam la ndax daawa bi boo xoolee dafa mel ni lu tënku ci diine yi way ak jooy daawa bi dafa mel ni lu tënku ci diine yi way ak a jooy islam mooy diine joo xam ne da ngay way aka jooy rek moom lay wax barki démb ndakaaru ñi fàttaliku waa ahlu badar man leen am na ki lu suñ tubaab joxoñ loo xam ne dégguñu ko ba léegi ndax yawman bihi ishtadda nidaal yawman bihi ishtadda alqitaal yawma ta'arufi yow yawma ridaal wajami mooy kon ñoom jëf nañu lu tax ñoom ñu am woy ñun nag ñu bëgg a tënk suñu jëf ñun ci di leen way ñoom rekk di leen way waaye wazalika alyawma falaax li istidaain wa rabaax li istiqaain wa salaax li kulli shaxsin muslim kon kulli shaxsin muslim lu mu mën a jàgg ci ci taxawaayu ahlu badar waaye dina way ak a jooy kaay leen ñu way sëriñ diw ak joolee leen ma sëriñ diw rek moom lay wax ni bu fekkente ni jullit yi seen lépp dafa tënku ci way gaaya cant yi gàmmu yi conférence yi mooy nañ waxaane gaa yu baax ya jëf nañu moom ñoom lu tax ñu am woy waaye kay li ñu booloo di leen woy bu ñu leen woyee ba pare nag ñu jooy ñun waaye booy jooy ku baax na fekk la ngay jooy man nga man cee am njëriñ looy yaakaar abki alayhim wa arju bil bukaai hadan ridwaanu na man fiihi xaabu bil xalaawaati mais communication principale problème principal ci communication islamique mooy daawa bi ba ma gënee àddina ak léegi li Sëriñ tubaab jëf te ma war a defar àddina ñu weesu weesuñu wu ci way ak a jooy bu ma gënee àddina ak léegi mel na ni daawa si yoonu murit yëpp yëpp yëpp boo seetlu dëgg dëgg dëgg génn ni Sëriñ Tuubaa départ na Mbàkke dem na géej ñibbisi na un vraiment ah, conférence yi yëpp nag ba ma gënee àddina ak léegi nga xam nag dina am ko wute jaar-jaar ya étape sàngam nangam nangam taxawaay sàngam dëkk sàngam jëfante bi ak sëñ diw mais boo ko doon tënk suñu daawa weesuwul Sëriñ Tuubaa daal départ na dem na géej ñibbisi na un point li sëñ Tuubaa jàngale tey ci wàllu wàllu économie li mu jàngale ci wàllu integration li mu jàngale ci wàllu décentralisation li mu jàngale ci wàllu sociologie li mu waa jàngale ci wàllu sciences humaines ñu war ko mën a formaliser mën ko exporter ba àddina sépp defaroo ci xam ni bu ñu nee communisme capitalisme démocratie plutocratie waaye lii nag mooy muridiya mooy yoon bi nga xam ne que ku ñuy wax Cheikh Ahmadou Bamba ca Touba moo ko tëgg àdduna war cee mën a sukkandiku di ko suqalikoo waaye wësul ñuy waye ak jooy Sëñ Tuubaa amul moroom ku sopp Sëñ Tuubaa ci loxo sa loxo ci kaw jeex na jeex na suñu discours weesul foofu sang ba ca Medina njool màkka ñëpp ni eskay jeex na ne leen ni ñu ñu màggal xaaj Xaaji Maalik Seydi Xaaji Maalik Bakare Daramaan alam loo kumba ci am ña ko yaakaar jóg jox la ku yaakaar Cheikh Fallou Mbacké neel nii ñëpp jóg ni nii këf micro balaa àggale ni ko ñëpp jox addi si Fallou Mbacké ñëpp jox ko bu paree jox la sa wàll daawa bi mooy suñu problème principal donc Sëñ Tuubaa amul moroom la la tax Sëñ Tuubaa amul moroom lu caa gën ñun ñëpp ñoo Sëñ Tuubaa amul morom waaye nekk ci internet bi. facebook bi whatsapp bi réseaux sociaux yëpp dama dégg bis am ku ni deux milliards de murit pour dire Serigne Touba amul morom mu ne maa ngi wut ñaari milliards murit na ko nekk bind ni Serigne Touba amul morom déjà ñaari milliards de murit amul asaka yi asaka yi loola amuwul ñu nekk suñu yittee mooy ñu ngi def ba ñëpp loolu ay murit xam ne ay murit ab murit da weesuwul ab muslim xaqiqatan jullit bu set wecc kon suñu yittee mooy ñu ngi def ba ñëpp xam lu dégg murit doon ay murit waaye dugg ci internet bi képp ku ne Sëñ Tuubaa amul moroom yàlla na nga am ngërëmu Sëñ Tuubaa ñëpp commentaire Sëñ Tuubaa am moroom juróomi junni yoon ci benn page Facebook ban jeexital la am ci wala ni Sëñ Tuubaa amul benn benn ku sopp Sëñ Tuubaa ca loxo sa loxo ca kaw mahabbatu cheikh gi Sëñ Tuubaa jàngale ku ko sopp na ngay doxale yëkkati sa loxo fettasu bokku ca mais problème communication la am mu àgg ba si ku bëgg a manipuler sama morom rek ni ko sopp Sëriñ Tuubaa nangam loolu dinaa ci wax benn xisa pour wax ne bu ñu ko ku sopp Sëriñ Tuubaa jëfal nangam war ngaa mën a xam li ñu may jëfloo ndax di dëggal sama sopp Sëriñ Tuubaa benn tiyaan daa ma sa ànd ak benn murit ak benn xaadir ñu war a ziyaare gi Nimjaat ñoom ñett ñu déparé ndakaaru dem yoof ziar barab ya jaar Canaba jaar njaasaan ziar tigaan bi ak murit bi ak xaadir bi ñun dañuy jóge ndakaaru dem euh, Touba ziar bu ñu fa jógee jaar Tiwaawan bu ñu fa jógee dem Nimsi Nimsaat waaye sëñ Ahmad ñu dem ba ci diggante bi hélicoptère bi ñu dugg te xaadir bi di ko dawal am jafe-jafe diggante asmaan ak suuf te boobu sori na kaw lool bi hélicoptère bi dafay rëg-rëgee nag maanaam bajang bajang yëngatu tijaan bi ak murit bi rëcc bi ngi rëccee ñoom ñaar tijaan bi moom mi ngi jàpp ki tànk hélicoptère bi murit bi jàpp ki tànk tijaan bi ndax ba àddina baax itam tijaan ak murit daan nañ ci jàngale waaye lépp la doon doon jàmm rek ndax da ngaa service ni murit ayul woon da ngaa sunnaa loolu ta ta ta ta yaarame ta seet ni tijaan ayul woon ndax ay mbokk lañu cousinage à plaisanterie boobu ak defar la woon loolu lañ ci jublu ci xisa bii bi tigan bi jàppee ki tànk hélicoptère bi murid bi moom jàpp ki tànk tigan bi tigan bi ne ko saay bàyyil samay tànk parce que boo ko bàyyiwul ñu ñaan ñëppay ànd ànd daanu murid bi ne ko xalaatuma bàyyi say tànk di daanu di ñàkk sama bakkan bi toqi na te bu ko murid bi bàyyiwul ñooy ànd ñoom ñaar mu xalaat ba yàgg nu mu mën a def ba murid bi bàyyi tànkam yi ba ba moom man a mucc ni murid bi ngoyee nii ki tànk bi tigan bi toog ba yàgg mu ne ku sopp Sëriñ Tuubaa sa loxo ci kaw murid bi ne est ba mu ne est ca ca laa xawee moom daal baaw moom baaw ca la xawee ngir moom boobu bàyyi lu xel ni Sëriñ Tuubaa sa loxo ca kaw gii damay jër jëriñ am daf may lool waaye moom daal ne mooy ku sopp Sëriñ Tuubaa ca est-ce rek kon mooy ku sopp Sëriñ Tuubaa nangam war ngaa mën a jëfandikoo ndax loolu war ngaa mën a xalaat ndax loolu lu lay jëmale kanam la wala lu lay jëriñ la wala lu lay manipuler sañ sëñ bi <coughs> kon communication institutionnelle religieuse noonu laa te dafa am communication institutionnelle am communication d'entreprise am communication bari na ay ay ay ay xeeti communication mais wàllu yëgle gi ci ci ci yoonu diine nag ci islam muy communication institutionnelle mooy tey kaddu xalif bi communication institutionnelle la porte parole la bi communication institutionnelle la kilifa gi woote ak cant communication institutionnelle la ndax loolu jotul ñu formaliser ko. ndax bu fekkente ni sa kaddu mooy firi ci nit ñi kaddu ko sallallahu alayhi wa sallam ndax jaadu na jamono di la raw ci wàllu technologie ndax kàddu gi bu fekkee day doon ndono am na fa àddina toll ndax ndono lool du doon gàllankoor ci kaddu gi te jumaa joo dem ka baayam daan jottale ak maamam kooku mooy jottali ba léegi bu imam ne allahu akbar ak lu haut-parleur yi bari bari faaw mu ne allahu akbar ndax maama ma ko daan def bàyyam di ko def faaw mu def ko kay jot li xalifa bi mbaa diw tudduma benn xalifa nag bu ne salaamaaleykum mu ne sëñ bi ne salaamaaleykum kooka bàyyi ma ko daan def ak maamam faaw mu def ko waaye bu jamono bu ko jamono rawee ci wàllu technologie ndax du jaadu wàllu donc formalisation boo xam ni ndax bu fekkee da ngay jot li kilifa diine te boo téyee kàddu kenn du la ne doy na kenn du la ne kàddu gi doy na kenn du la ne joxel micro bi kenn du la ne du noonu su boobaa nga formaliser sa communication am loo jàng ci wàll woowu ndax du jaadu bu fekkee te ne islam ji la ñu bëgg mu ñoŋ waaye xam gi ndax du jaadu bu fekkee te ni bu sëriñ bi ne inna akramakum indallahi atqaakum yow mi jottali parce que sa bàyyi ko daan def ak sa maam nga dagg laaya ya mbaa nga yàq araf ya maa bi dina ko wax ñeenti yoon mbaa juróomi yoon ngay wax leneen ngir lan la muy wax yow cosaan la booleeg moom ndax communication hérédité la war a doon ndax doonoo la war a doon ku ñuy wax alxaaji Njaay Jóob yàlla na ko yàlla doon leer mu daan jot léegi sëriñ Abdou Aziz Dabaax moom da ngay gis ni lu ab Abdou déggoon rek macha allah déggoon na ko ci misaal bu say abdu ne inna akramakum indallahi atqaakum da daal ne say bi nee na ki gën a ragal yàlla ci yéen daal dëgg-dëgg daal ki gën a ki gën a euh, ki gën ci yéen daal dëgg-dëgg mooy ki gën a ragal yàlla nga xam ne la mu El Hadj wax lay firi directement parce que mel na ni téere bu sëñ ba jàng jàng na ko waaye lu mu yër yër na ko ndax loolu jaaduwul mu law ci këri diine yi waaye communication alternative mooy booy wax na ko suñu si waxtaan doon junjee. ñi ma tali bi yi may déglu ak ñi ma sañ jox ndigal ndax yaa ayyuhan nabiyyu qul li azwaajika wa banaatika wa nisaa'il mu'miniina kilifa diine warul sa wax loo xam ne ka ma concerné danaa danaan sëñ bi wax si dara waaye bu fekkente ni euh, discours islam dafa nekk benn discours inapproprié muy discours boo xam ne méngoowul ak jamono te mooy jamono daa dem raw diine. discours islam bu fekkee dafa yem ci dagaloo ci jumaa yi allahumma ansur man nasara diin ñëpp amiin wax waxsul man xasal muslimin ñu ni amin dama ne ñaar yooyu suñu borom duutu ko defal benn julit ndax ba mu leen koy defal waskuru is antum qalilun mustad'afuna fil ardi taxaafuna an yataxattafakum an-nas moo taxoon mu leen daan dimbali waaye bi ñu mën a lay seen bopp léegi suñu borom daan defal ba nga xamee ni tële nañu suñu borom duutu ñu fa féete kon ñu bëgg a ba léegi ci allahumma ansur man nasara diin ñëpp ni amin wax jour man xasal muslimin ñëpp ne amin islam doxitul foofu waaye yàq yi nga xam ne mi ngi am ci wàllu logiciel yi nga xam ne photoshop illustrator ay ay logiciel yoo xam ni dañu ciy jublu ñoom noonu islam ni à travers ce logiciel wan ñu ko ba ñu xemem ko ñu yàq ci xajamal ci diina ji waxoon naa ko fi ay jamono at yële boobu yàgg na ne woon naa ay at ci kanam des kilifa ak diine gu ñu teg ci benn nataal taqale ko ci nataal bi ak soxna soo xam ne araam na ko waaye monte ko noo xam da nga naan ndekete ñii topp seen bakkan la fi nekk woon da ngay gis si mudu awa wala euh, ci misaal euh, sëñ euh, koso asuloo ku fi toog ci sàkket toog ci sab sigaada mbaa képp sab piliyaan ñu jël ko monté ko noo xam ni ki xool danaan ñii nekkati ci ay château seen bakkan doog la fi nekk woon ndax montage yi nga xam ne léegi photo vivante daanaka amatul dañuy jël jëmm ji monté ko ci environnement boo xam ni da nga ne ko ñii lañuy ñuy tuddee sëriñu démb si waaye ne ko ñoom dañu doon exploité seen bopp seen bakkan dong la fi nekk woon ci biir logiciel yooyu léeg ñu fa photo kilifa diine monté ko noo xam ne daf ñuy rëcc ñun dama gis jamono yee kenn ki suñu kilifa yi ci yoonu murit kenn ki suñu xalifa yi ma gis benn foto boo xam ne xam naa man ni montage la waaye malheureusement xam li xew sax day dem ba fitna lay doon foto bi mu nekk jël nañu benn baaraamam bii am ci biir photo bi ni ñu ko monté modifié ko ba nga jàpp ne sëñ bi nii la photo wa te mandarga moomu dafa am ci yenn loge yi lenn loge yi ak yenn kuréel yi yi xeex di ne sëñ boobu day mandargaal ni ci seen biir laa bokk ndax ñoom kuréel yooyu dafa am jotaay boo toog day am noo def sa loxo mbaa sa jëm mbaa geste boo def nga xam da ngay identifié wu ni man ci loge sàngam laa bokk damay wax ba rek ma ne nii fekk nii gi defuma ko rek gratuitement ci biir wax ji waxuma ak mbooloo mi am na ku may wan ne ko na sa xel dal maa ngi wax ak ñoom waaye na xam ne ci kuréel sàngam man ci laa bokk ci biir kuréel ga man maqaama sàngam grâce sàngam laa fa kenn ci suñu kilifa yi diine suñu xalifa yi ma gis benn photo def ko ci def noonu baaraam ba ma xool ko xam ni montage la waaye génération yi ñëw duñu xam li xew bu ëllëgee ñu ne kii ab xalifa la woon kilifa diine la woon di wax ni ñuy jëf waaye nekk ci moom ci loolu sàngam la bokk ci kuréel sàngam la bokkoon goo xam ni xeex islam moo leen tax jóg te montage la mu mel ni kon tàbbi te ñuruñu mooñ ci xaw a dal mu am ci yàqu goo xam ni bombe atomique ba ko américain di largué Hiroshima ak Nagasaki nga xam ne benn bombe ngay tëmbal rek yàq am réew waaye boo yàqee Japon 60 ans après Japon dikk nekk troisième puissance troisième puissance mondiale te fekk Japon à zéro la commencé waate en 1945 mais da ngaa faagaagal Japon taax ya ak jëmm ya waaye bàyyi nga Japon ak seenu xel ñun nag xel yi ñun lañuy faagaagal mooy li ñuy wax bombe numérique mooy bombe atomique léegi par convention kenn jëfandikootu ko waaye léegi bombe numérique la ñuy raser am réew nga xam ne jëlatoo ay fisal ànd ak say gangster dikk di dévaliser ab banque waaye fa nga toog jëfandi yaakaar naa ak sa ordinateur ci ngay dévaliser banque ba dërëm du fa des ci nga toog. fi nga toog jàkkaarloo sa ordinateur ci ngay wëq la ca compte say mordoom bépp ba dërëm def desu fa nga xam ne abdou calpe woo ko agressé too ko yoon la nga roo ko jënd ci poosam ko par forum waaye fi nga toog nga jël sa téléphone portable dugg ci benn logiciel dugg ci comptam dafa nekk lépp nga wax ko waaye également valeur yi ak am réew léegi booy bëggee fenqale da ngay dikk xaar ba campagne électorale à travers une certaine communication appropriée nga fexe ba kenn ku nekk lu waaye xam ci lu ñaaw na ko wax sa moroom lu waaye xam ci lu ñaaw na ko def sa morom fa nga toog yow du jóg ni jox kenn ay ngànnaay ak jaasi ni dem leen dóorante waaye xel yi ngay manipuler fénqale leen waaye kon mu mel ni jullit bi dafa am lu mu moom am lu mu moomul am lu ko alxuraan jàngal ni ko lu àddina tërëdi tërëdi yow moom doxal ci lii baatu communication ak information dañ ko spécialisé nga xam ni ab yëglekat jib na ci alxuraan te boobu sallallahu alayhi wasallam wooteegul fa azzana muazzinun baynahum an laanatullahi ala zalimina waaye summa azana mu azinun ayyatuha al ayru innakum la saariquuna nga xam ne mu azin mooy ki nga xam ne spécialité mooy jàllale information mu not français yi di wooyu muezzin mu azin ñu ne muezzin waaye ñun dañoo yemale baat bi ci noddkat kese ndax booba islam wooteeguñu ko ku masaan di yëgle da ngay yëg ci fu kawe fu niroo akub soroor addu ñëpp dégg summa azana mu azinun ayyatuha al ayru innakum la saariquuna waaye bu dikkee foofu dañ ciy jànge ci wàllu buzz ak ci wàllu information ak ci wàllu communication joxoñ bu alxuraan def te moo di li liy jàll tallaw te ndax dëgg la innakum la saariquun lañ wax la wax ñoom ñoom ñu ni in yasriq faqad saraqa axun lahu min qablu kay wax moom mbooloo la tuumaal mbooloo ma ni li ngeen di tuumaal bu amee diw mi dong la war a doon ndax lan mu ci gën a néew doole waaye mbokki beneen min ya ci surtout Yuusuf lu ñu wax ma shahidna illa bima alimna mooy am na ci mbooloo mi ku laajte portable am ñu woote ci mu ci sama poos ku fekk looy wax ma shahidna illa bima alimna taxu koo mbir bari waa na kuy dëggal la muy wax ñaari di ko jeexale laay woowu waaye nag ma shahidna illa bima alimna fekk alimu ga moo wérul ndax ko ne xam ne nit benn yemin lañ ko tumal def ko waaye bu fekkente ni complot la ma i illa bima na nga xam ne kat mel na ni tey investigation ak enquête ak preuve lépp kat mi ngi nii lii kat lu leer naññ la te taxu kuy dëgg tax koo wér yaa ayyuhallazina amanu in jaakum fasiqun bi naba'in fatabayyanu fatabayyanu ndax dafa firi ni faasix rek mooy mooy jàllale xibaar ndax dafa firi ni kon jàllale information méccam faasix la déedéet waaye dafa sensible te jege ko lool te fakkastaloo ci fisq yomb lool pourquoi suñu borom néewul in jaakum bi naba in waaye in mel ni kon ku jàllale xibaar rek faasiq nga ndax da koo jege waaye si boobaa fata bàyyinoo leerlu leen bu ngeen leerluwul an tusibu qawman bi jahaala fa tusbihu ala ma faaltum naadimina fata bayyanu in jaakum fasiqun bi naba'in bu ñu leen nee ceebu plastique bi chinois yi liggéey fata bayyanu boo leer loo xam ni americain yi ñoo koy xeexee système économique chinois di lawal loolu ci àddina bi à travers les informations et la communication in jaakum fasiqun bi naba'in fatabayyanu boo leerloo di nga gis ni kat àgg nañ ci ku nit sax fab numéro am dugal ci whatsapp bi ni bu la numéro bii woowee bul jël boo jëlee di nga faatu te nañ ko partagé boo bëggee sauver ay ay ay vie waaye in jaakum faasiqun bi naba'in fatabayyanu bayaan googu boo ci bàyyee xel ci ngay gis ni même publicité publicité ndekete ci la ñuy naxe nit waaye in jaakum faasiqun bi naba'in fatabayyanu ci ngay gisee ni kon ndekete information sax spécialistes yi ci joxe ko waaye léegi li may woowee la buzzification de l'information mooy léegi information bu nekk léegi buzz la ngir ñëpp comme gën koo dégg ma jox ci misaal waajuru sëriñ Bass Abdou Khadir Mbacké radiyallahu anha dafa wàcc liggéey may déglu information bi journaliste bi ni Touba en deuil sëriñ Bass Abdou Khadir Mbacké le porte-parole du khalife général des mourides a perdu sa maman nga xam ne dootul information dootul avisé communiqué dootul avis de décès waaye bu nee tubaa en deuil sëñ bi Abdou Khadir Mbacke marqué dix secondes ñëpp ne eh, lu mu wax ci sëñ Bassirou mu soog a tàggee ku bokkul ak ki faatu mais ko lañ dem bay brisifie l'information li nga tudd xalifa bi tudd ko ci loo xam ne laa la waaye bu ñu nee cuuta ñëpp ni ci eh, li ñu wax ci sëñ Mountakha yow ñu soog laa jàllale loo xam ne sax soxalu la waaye da nga dem ba di brisifie entre guillemets l'information kon fi muy tënkee alxuraan nee na iqtarabati iqtaraba linnaasi xisaabuhum wa hum fi xaflatin mu'riduna kon fo la ngay tooge ci kaar di ko jaamoo yàlla danga ko téye sa course di ko wéttilikoo mbaa sab doon xasida mbaa sab jukki alxuraan yaa ngi bi maa yatihim min zikrin min rabbihim muhdathin illa sama'uhu wa hum yal'abuna tey gis muskàllaf bu ne cib kaar ni comme yoon wi daa sori naa rey temps bi nu mu koy reyee nekk ci portable am naan nii ndax am na ci bu mu dugg boo xam ne ci ab autoroute la ko teg mu jàpp ne mi ngi daw deux cent vingt à l'heure wa hum yal'abun laahiyatan qulubuhum di fo rek fa moom benn xisa laa ciy joxe fa lay tënkee jeu boobu ñuy dugal ci téléphone yi lañ ciy jublu ci suñuy mentalité ak lañ ciy jublu ci laa yuqaatilunakum jami'an illa fi qura muhassasin aw min wara'i judur saa benn tout temps dafa jël sama téléphone di ci jouer ma ne ko e eh, indi sama téléphone mun ma papa may ma tuuti ma dee rek jox la sa téléphone ndax waxum yàlla abuna laahiyatan qulubuhum ma bàyyi ko mu dee comme ne ma naa ko may mu dee jox ma sama téléphone ma bàyyi ko mu dee ma bàyyi ko ba ba mu dee delloo ma téléphone bi bi ma waxaanee ak moom comme daf ne ma may ma ma dee su ma dee jox la sa téléphone ci biir jeu bi mooy yiy proposé suñu xale yi à travers les technologies de l'information et de la communication mooy ci biir jeu bi moom gangster la mi ngi tirante ay bali fital ak policiers yi te fekk policiers yi jamuñu ko deewagul te fekk deewagul partie de jeu bi jeexagul ma jàngee ci ne kon ñaar yi ma gën a ragal moom la xale bi gën a ñeme mooy man ñi moo ma dee moom fekk deewul ci jeu bi amul li mu bëgg. waaye li may ragalee buur moom fekk reyul police yi police yi mbaa policier rey ko aussi amul li mu bëgg mooy kon li bàyyam gën a ragal moom moom la gën a ñimee parce que ci ci yi ñu def suñu téléphone yi jàngal nañ ci xale bi comment comment braver les interdits nooy braver justice ak loi waaye nooy xeexee ak sa autorité réew waaye nooy lànke nooy bañ a ak criptif laa yatan qulubuhum bu boobaa nag mu àgguñ ci le jeu de la mort léegi de la mort li muy tuddee léegi de la mort mooy xalaqal mawta wal xayaata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ñu léegi dee di kaf ab julli balaan faatu yëgle ko mbokk yëpp teew ay lixlaas fidaaw saatu annabi wàcc ay kamil léegi ku dee je vous annonce le décès de ma tante nangam nangam ñi daan jug dëkk ba dëkk di la jaale si lu ñu lay jaale rip rest in peace rip rest in peace. lu ñu lay jaxale lu ñu lay masawoo que que Firdaws soit saa demeure que jël la kay à son paradis ay waay ndeysaan couche masawaay jeex na nga xam ne lu loolu di gën a développé wu jokkoo diggante nit ak moroom bu amee autisme am naqar di gën a tumburanke waaye sëñ Moutala di partager les lu borom ni sëñ Tuubaa jàngale ni la boo cee yëngutoo am mbërëm yàlla ñun la boo ko jëfee am am ngërëmul Sëriñ Tuubaa weer nit tuumaal ko saaga ko ni képp ko ko partagé yàlla nga am ngërëmul Sëriñ Tuubaa léeg ma jot lu ni te ñi ma koy ay murit lañu de waaye ngërëmul Sëriñ Tuubaa lañ leen ci dikk tax nañu ñoom di ko sàkku ci lu Sëriñ Tuubaa gërëmul waaye kon l'alternative musulmane mooy benn laaya bu ñuy daaneele xam na ni kon islam dina dénoncer dina joxoñ dina xas waaye islam bu joxoñ doomu adama bu dee safaan jëf lay joxoñ waaye bu dee lu baax aw tur lay tudd wala tuteex man wala wala wala tuteex kulla xalaafin mahin wala ibnu maxira la muxira waaye aw turam nekku ci alquran waaye wala takun ka saaxibil xuuti isnaada wa huwa maxzum alquran du joxoñ yunus waaye jëf lay balaame bu dee balaame jëf ju safaanu jëf ji lay tudd waaye bu dee gërëm nag washkur fi kitaab yi lay wax Ibrahima Idrissa Ismaayil Ibrahim waaye al muslim mir'atu muslim mu mel ni kon jullit mooy seetub moroom ma waaye bu ñu nee seetu nag dañ ca war a jànge boo déggee ab xabaar la u'azibannahu azaban shadidan aw lanadbahannahu aw liyatinu fi adim kon moom mel ni waxtu yi xëy na xaw nañoo dab waaw Sénégal lu waay mënul neexul ci wàllu décoration marocain ak plafonnage adresse bi benn la GIE DM Express da ngeen fa fekk sëñ Mountakha Mbaye xarañ lool ci décoration ak plafonnage fii ci réew mi la jànge métier mi yeggale ko bitim réew ba am ci xam-xam bu wér te wóor wasilaam ja sëriñ Mountakha Mbàkke Basiru sàkku ci moom mu ñibbisi ngir jëriñ réewam bi mu ñibbisi mu indaale matériel bu xarala bi mu génn ci wàllu décoration ak plafonnage ubbi ab société di PECO Daaru Minam Express ak GIDM e Express ci njiital Serigne Mountakha Mbaye kenn dootul yéem naar yi wala tubaab yi ci décoration ak plafonnage rawatina ci jàkka yi juma yi ak kër yi GIE DM Express jiital ci seen liggéey ndimbal ak yërmande li wér te mooy ak GIE DM Express li leen jafe woon ci wàllu décoration ak plafonnage yomb na leen GIE Daaru Minam Express ca Parcelles Assainies Dakar unité 26 numéro 111 wala Touba garage Daaru Moxti gannaaw CBAO téléphone 77 220 76 76 889 92 82 email mbay muntaxa arobase gmail point com Touba Daaru Minam Dia et Touba Daaru Minam Dia di yëngu lépp lu jëm ci wàllu matériel portable nekk fii si Touba Touba Daaru Minam Dia et frères na ngeen fi amee ay portable si ay marques yu différents lu si mel ne iPhone Samsung Tecno Itel Alcatel lu si mel ne ay marques Samsung Touba Daaru Minam dañuy jaay ay blindé chargeur chargeur original ay protège blindé di jaay ay coque de protection yu am qualité ay silicone ay câble moo xam marque bu ngeen ci soxla dañuy jaay ay port convertisseur pour mën a am seeni données ci seen biir téléphone ay casque de modèle différent dañuy jaay crédit orange Tigo ma abonnement Tigo orange expresso Touba Daaru Minam Jaay et frère dañuy jaay ay puce abonnement ay puce abonnement connexion orange 6 mois ba ci 1 an moo xam télé bi bëgg ak yeneen accessoires yu moderne te dëppook jamono mbokk yi Touba Darou Minam Dia et frère nekk fii si Touba 28 en face de suñu Modou gérant ba di Moustapha Dia bu ngeen ñëwee di ngeen fa fekk ay xale yu ambitieux te man seen liggéey ku ci mel ne Dame Gueye Moustapha Lo mbokk yi Touba Darou Minam Dia et frère dañuy yëngu si wàllu transfert d'argent moo xam wari ria moo xam joni joni ak yeneen i mode yoo xam ne ñi ngi fi disponible si Touba Darou Minam Dia et Frères Touba Darou Minam Dia et Frères ñoo leen di ñaanal kooru jàmm tey ñaanal Serigne Mountakha Bachirou mu yàgg fi loolu te ànd ak wér. Touba ci kanam. ku ko ci xam. lu ngeen message rek naa ko sasoo. waaw kii dugal naa ji téeméeri junni. wajalilaayi maskani Touba misras mi bi jaayi xayri ma nabaat Tuubaa ca kanam moom ku ci bokkut xaw ma man looy looy bokk ñi nga dégg ñu naan bu doon badar dañuy jeex ba góor du ñibbi léegi badar amut Tuubaa ca kanam am ah ñoo ko sikkar di ko wax bu doon badar dañuy ba góor du ñibbi badar nag bakkan lay laaj te ngërëmul yàlla lañ doon sax léegi nag ngërëmul yàlla loolu ñu ngi koy dakkee ci Tuubaa ca kanam ay xeej ak i ñaw koy jeesee ki fett la woon tey jii booy def muy am kon nag bu fekkee ne boo fekkee woon badar doo daw da ngay jeex kon nag bi nga fekkee Touba ca kanam noo bëgg a def loolu ab laaj la bu ma lay laaj yow mii di taalibe bi tey mu wóor na ne boo fekkee woon badar sëñ bi xeex da ngay xeex léegi sëñ bee war a jëm ca kanam nooy def yow maa ngi lay laaj loolu yow murid bi lan mooy sa xalaat ci bu doon badar dañuy jeex Touba ca kanam nooy def ko liggéey boobu nag mbokk yi bëgg ñëpp barkeelu ci tax na Touba ca kanam di fàttali mbooleem taalibe yi ne daañu leen yombalal ngir ñu mën a joxe seeni barkeelu fi ngeen ko baaxoo jaare mën ngeen ko faa jaare moo xam muy ci Orange Money ngeen def dièse 144 dièse 621 dièse mu tegtal leen ngeen yónnee seen barkeelu wala ngeen mën a jaare ci Tigo Cash ci 76 268 28 28 ak Touba ca kanam yàlla ñu bokk ci ñi jëmale dëkk bu sell bi di Touba ca kanam kii du Abdou na def. Fatou maa ngi fi rek man daal dama bëgg a tabax te bëgg ku ma ci taxaw loolu rek nekk sama xel ngir nga tabax rek kaay dem ma wan la. waaw fii fan la. fii la ñuy wax Kër Bamba nekk fii ci Touba marché Mame Diarra première étage showroom lampe fa lumière. fii gën a taaru ak lampam yu yànj yii di tàkkee fu ne. gis nga de kon sa jaaxle jeex na lamp yi ngay gis ñuy rayi rayi ak couleur bu ne am na yu bàyyeekoo Turquie am na yu bàyyeekoo ba Dubaï ba sax Chine am na sax exposition plomberie chaise anglaise luxe lavabo ba ci peignoir évier inox serrure luxe câble LCS miroir digital carreau bu Chine. ak itam bu ànd ciment béton fer sable peinture étanchéité table solaire lustre mp lustre cristal pm lustre cristal gm lustre ak ventilo incorporé lampe lanterne 250 watts lampe lanterne scolaire spot projecteur Ingelect Legrand Schneider pompe d'Apex confort pompe solaire ci ay njëg yu xéewale kon daal da nga bëgg a wax ni fii ci kër Bamba Dieng mën nañu la fournir ay matériel ci wàllum lumière ak i lamp yu taaru te leer naññ teg ci bépp jumtukaay buy mottali kër mani kon kër Bamba Dieng daal am na solo lool. te yemuñu ci dees nañ la taxawu ba sa kër pare ñu jox la sa caabi. fekk si leen rek nag ci marché Mame Diarra fi jàkkaarloog porte université Serigne Abdou Lahat wala nga woo leen ci 76 693 23 42 wala 77 877. 89 93 wala 77 922 22 44 ak waa Kër Bamba Dieng xel dalatina ci wàllum tabax. Bamba ji day dem sopp Serigne Touba day dem sopp Serigne Touba. wajalilaayi maskani Touba ba. Touba ca kanam Serigne Mountakha Mbacké yee salaat ndigal li bi nga xam ne ne feet li waat na ak laxasaayam ngir ànd ak Touba ca kanam. nee na àndoon ngeen ko nag waaye yéen a koy ànd ba faaw. mu toll nag dafa fekk sama laxasaayam. fas ko yéene ànd ak yéen. Sëriñ Muntaxa Mbàkke di xam ne ne ci la ëpp yaakaar ci bépp kuréel gu mës a ci biir dëkk bu sell bi di Touba. nee na mbooloo mu mës dégg. ci mbooloo mi gën a am yaakaar. liggéey wàccu kenn ñoo ñëpp ci am ndax ku ci loo ci jëfut rek ku ci loo ci jëfute doo ko ci am yàlla na suñu borom dimbali leen ci hmm. ba positif bi ngeen ko tàmbalee rek mu àgg fi ngeen ko bëgg mu àgg hmm. mu doon njëriñu nit ñi hmm. te njëriñu nit ñi mooy njëriñu suñu borom te membre 5000 francs la lay dig weer wu jot nga joxe ñaar téeméer ngir yaatal ko nag ubbi nañu leen ay compte ci mbooleem banque yi moo xam muy BICIC CBAO CNCA IBA banque islamique wala ngeen jaar ci Tigo Cash ci 76 268 28 28 wala Orange Money ci dièse 144 dièse 621 dièse képp ku ci bëgg lu la gën leer mën ngaa woote ci 78 asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk jullit yi mbokk taalibe yi bëgg ngeen jàng alxuraan bëgg ngeen xam seen diine seen jot mayetu leen ko ngeen di laxasaayu di jàngi xamu leen ni ngeen di tàmbale minanul baaxil xadim learning academy mooy seen platforme électronique bu bees buñ leen indil njàngum diine ci anam gu gën a yombee loolu nag man ngeen ci jàng ferum iji mën ngeen si jàng alquran mën ngeen ci xam seen diine mën ngeen ci xam ay xaddis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak yeneen i programme loolu nag fépp fu ngeen nekk ci àdduna bi ci seen i biir kër ci seen i business ci seen waxtu yi ngeen di xam ne féex ngeen ci seen liggéey di ngeen mën a jàng ci biir plateforme boobu lépp lu leen rëccoon ci wàll woowu. indil leen ci nag ay borom xam-xam yu ñu ràññeeku ci yoonu lislaam yu ñu ràññeeku ci yoonu murit kur yooyu nag mbokk yi. ay cours yu am qualité la cours yoo xam ni bu jël temps cours yu gàtt lay doon yoo xam ne di ngeen ci mën a ñëwaat di ko nafar di ko jàng ba keroog ngeen mën a ubbi téereb alquran ci diirub ñetti weer te du ngeen ci am benn yàq-yàq du ngeen ci am benn jafe-jafe loolu nag mbokk yi dix mille francs CFA la par mois wala dix neuf dollars ci fépp fu ngeen mën di nekk ci àddina bi. kuurum fer iji yi nag la ñuy ubbi. ci weer wi lay tàmbali lay nag amatul ndax jàng du wees waaye jàngin dina wees gaaw leen kon inscrire directement ci site bi di www.alminan.com alminan.com nag da ngay def A L M I nane point com man ngeen ci inscrit ak seen crédit card wala man ngeen fay via Orange Money à partir du Sénégal si numéro bii 77 512 45 05 wala man ngeen woote ci numéro bii à partir des États-Unis 1-877 218 9413 man ngeen cee woote bu ngeen amee ay question wala su ngeen bëggee ñu leeral leen liggéey bi jërë ngeen jëf Touba ci kanam. ku ko ci xam. lu ngeen lu ngeen message rek naa ko sasoo. waaw kii dugal naa ji téeméeri junni. wajalilaayi maskani Touba baat misrak mi abijaayi xayri ma nabaat. Touba ca kanam moom ku ci bokkut xaw man looy looy bokk. ñi nga dégg naan bu doon badar dañuy jeex ba góor du ñibbi léegi badar amut Touba ca kanam am. ah ñoo ko sikar di ko wax bu doon badar dañuy jeex ba góor du ñibbi badar nag bakkan lay laaj te ngërëmul yàlla lañ doon sax léegi nag ngërëmul yàlla loolu ñu ngi koy dakkee ci Touba a kanam ay xeej ak i ñaw kay jeesee ki fett la woon tey jii booy def muy am kon nag bu fekkee ne boo fekkee woon badar doo daw da ngay jeex kon nag bi nga fekkee Touba ca kanam noo bëgg a def loolu ab laaj la bu ma lay laaj yow mii di taalibe bi tey mu wóor na ne boo fekkee woon badar sëñ bi xeex da ngay xeex léegi sëñ bee war a jëm ca kanam nooy def yow maa ngi lay laaj loolu yow murid bi lan mooy sa xalaat ci bu doon badar dañuy jeex Touba ca kanam nooy def ko liggéey boobu nag mbokk yi bëgg ñëpp barkeelu ci tax na Touba ca kanam di fàttali mbooleem taalibe yi ne daañu leen yombalal ngir ñu mën a joxe seeni i barkeelu fi ngeen ko baaxoo jaare mën ngeen ko faa jaare moo xam muy ci Orange Money ngeen def dièse 144 dièse 621 dièse mu tegtal leen ngeen yónnee wala ngeen mën a jaare ci Tigo Cash ci 76 268 28 28 ak Touba ca kanam yàlla ñu bokk ci ñi jëmale dëkk bu sell bi di Touba ca kanam. waa kii du def. Fatou maa ngi fi rek man daal dama bëgg tabax te bëgg ku ma ci taxaw loolu rek nekk sama xel ngir nga tabax rek kaay dem ma wan la. waaw fii fan la. fii la ñuy wax Kër Bamba Dieng nekk fii ci Touba marché Mame Diarra premier étage showroom lampe fa lumière. fii gën a taaru ak lampam yu yànj yii di tàkkee fu ne. gis nga de kon sa jaaxle jeex na lamp yi ngay gis ñuy rayi rayi ak couleur bu ne am na yu bàyyeekoo turki am na yu bàyyeekoo ba Dubaï ba sax Chine am na sax exposition plomberie chaise anglaise luxe lavabo ba ci peignoir. évier inox serrure luxe câble LCS miroir digital carreau bu Chine ak itam bu ànd ciment béton fer sable peinture étanchéité table solaire lustre MP lustre cristal PM lustre cristal GM lustre ak ventilo incorporé lampe lanterne 250 watts lampe lanterne scolaire spot projecteur Ingelect Legrand Schneider pompe d'Apex confort pompe solaire ci ay njëg yu xéewale kon daal da nga bëgg a wax ni fii ci kër Bamba Dieng mën nañ la fournir ay matériel ci wàllum lumière ak i lamp yu taaru te leer nañ teg ci bépp jumtukaay buy mottali kër mani kon kër Bamba Dieng daal am na solo lool. te yemuñu ci dees nañ la taxawu ba sa kër pare ñu jox la sa caabi. fekk si leen rek nag ci marché Mame jaar fi jàkkaarloog porte université Serigne Abdou Lahat wala nga woo leen ci 76 693 23 42 wala 77 877. 89 93 wala 77 922 22 44 ak waa Kër Bamba Dieng xel dalatina ci wàllum tabax. Bamba ji day dem sopp Sëriñ Tuuba day dem sopp Sëriñ Tuuba wajalilaahi maskani Tuuba Touba ca kanam Serigne Mountakha Mbacké yee salaat ndigal li bi nga xam ne ne feet wat na ak laxasaayam ngir ànd ak Touba ca kanam. nee na àndoon ngeen ko noppi waaye koy ànd ba faaw. fii fii mu toll nag daa fekk li laxasaayam. fas ko yéene ànd ak yéen. di xam yaakaar ci bépp kuréel gu mës a sosu ci biir dëkk bu sell bi di Touba. nee na mbooloo mu mës dégg. ci mbooloo mi gën a am yaakaar. liggéey sëñ moom ñëpp la war wàccu kenn ñoo ñëpp ci am ndax ku ci ne loo ci jëfut rek ci loo ci jëfut rek doo ko ci am yàlla na suñu borom dimbali leen ci. Hmm. ba positif bi ngeen ko tàmbalee mu àgg fi ngeen ko bëgg mu àgg fa. Hmm. doon njëriñu nit ñi. te njëriñu nit ñi mooy njëriñu suñu borom. te membre 5000 francs la lay dig weer wu jot nga joxe ñaar téeméer ngir yaatal ko nag ubbi nañu leen ay compte ci mbooleem banque yi moo xam muy BICIS CBAO CNCA IBA banque islamique wala ngeen jaar ci Tigo Cash ci 76 268 28 28 wala Orange Money ci dièse 144 dièse 621 dièse képp ku ci bëgg lu la gën a leer mën ngaa woote ci 78 544 wala ak Touba ca kanam yàlla ñu sëriñ bi boole ñu bokk ci jëmale dëkk bu sell bi di Touba ca kanam mbokki Touba ak li ko wër àdduna wërngël këpp déglu leen ma xibaar leen xibaar bu neex bi ak clinique waa kër sëriñ Abdoul Ahad Mbacke nekk ci dëkk bu sell bii di Touba wetu kër sëriñ Matar Mbay jàngkatu xasida ci biir clinique bi ñu fàggu leen fa wàllum dermatologie pédiatrie petite chirurgie soins médicaux laboratoire analyse médicale massage ngir defal coono yaram yi suñu mbokk soxna yi jëm ci wàllum maternité gynécologie consultation prénatale accouchement échographie bu wexte woo lépp ci biir clinique waa kër Serigne Abdoul Ahad Mbacké yemuñu foofu de wàllum hygiène di wàllum cet ak cell ba képp ku fa dem di am mbégte ndax ndaw ña ngi fay fekk ci biir clinique waa kër Serigne Abdoul Ahad Mbacké dinañ la dalal tatagal la si bépp jàngoro bu manti doon ci biir clinique waa kër Serigne Abdoul Ahad Mbacké waaye mbokk yemuñu foofu de ubbi nañ leen fa benn agence de voyage buy woo ci air Mouride waa kër Serigne Abdoul Ahad Mbacké yéen yi nga xam ne da ngeen di faral di tukki fépp foo leen bëgg a dem ci àdduna wërngal këpp mën ngeen jokkook jokkoo agent de voyage bii di wóor ci Air Mouride waa kër Serigne Abdoul Ahad Mbacké képp koo xam ne sa loxo tamit jotul sa ginnaaw boo ñëwee ñu defal la ay prix yu xéewale ci fépp foo bëgg a dem ci àdduna bi ak tamit ay billet màkk ngir suñu mbokk soxna ba tey it ubbil nañ leen fa benn assurance ak saa bi nga xam ne foo dem ci àdduna fépp fekk ko fa ak yeneeni assurance yu wéttewër ak prix yu xéewale fenn rek ngeen ko mën a amee waa kër sëriñ Abdul Ahad Mbàkke wolof ne na tur day wuyu boroom ba tax na lépp lu jëm ci wàllum jafe-jafe jàngoro yi clinique bi mucc ay bi leen fu ubbil niki noonu agence de voyage bi nga xam ne dina leen jàppale ci seen wàllu dem ak dikk ci noonu it jàppale leen bu baax suñu mbokk ujaa ji nga xam ne billet màkk niki noonu ak sa assurance bi xew ci jamono te wër àdduna wërngal këpp lépp ci waa kër Serigne Abdoul Ahad Mbacke ngeen mën a jokkoo ak ñoom

genn gi ci des ñu di ci jàng loo tax goo genn wàllu googu ñu dëkke nag tax na ñun amuñu salle de yu doy ndax dëkk gi ñu ko dëkkee euh, waaye ñu gis ne jërut ñuy sant kenn mu ñuy tabaxal salle de classe ndax am nañ ko kon li ñu war a soxla mooy dortoir mooy fu ñuy dëkk loolu la ñu moo tax ñu ñu xàll foofee euh, euh, parcelles yoo xam ne yi fa lañ bëgg a tuxal mboolem luy dortoir bëgg lu ñu fa defal ci ay dëkkuwaay rek ñu tuxale fii ñi nga xam ne ay salle de lañ dëkkee ñu tuxal leen fii yóbbu leen foofa su ko defee salle de classe yi ñu dëkkee woon ñu delloowaat ko muy salle de classe bu ñu ko dee def noonu ba ñoom salle de classe yi woon yëpp ñu delloo ñu ko ñu delloo ko mu di salle de su boobaa defe naa lépp lu ñu soxla ci daa salle de danañ ko am su boobaa it fekk na dëkkuwaay ba fale mat na ñu am ñaar yëpp am jàngukaay am dëkkuwaay waaw moo tax simbum mag mi daal fi ne mooy dortoir yooyu liggéey bépp foofu la jëm fi ne fusti bizar asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokk taalibe yi ginnaaw bu ñu jotee digal ci Serigne Isaaxa Mbàkke l'association tout solidaire pour l'institut Soxna Jaara ba nekk sa poroxaan ñooy am mbégte ak yéene di leen yëgal projet de construction de dortoir bu ñuy taxawal fële ca daara Maam Jaara bu poroxaan projet bi nag mbokk yi mi ngi toll ci bâtiment deux étages am lu toll ci téeméeri lal ak ñaar fukk ak lu toll ci fukki ay bërëbu julliwaay ak médiathèque maanaam fu donga yi mën di nekk di nafar fontaine ak système de sécurité réception boobu projet nag mbokk yi ñu ngi koy yëgal mbokki jullit yépp rawatina suñu mbokk européen yi ak bépp daïra ak bépp fédération kon ku ci bëgg ay leeral rek mën ngaa woote ci numéro yi 06 240 54 907 ñu banque ko 06 240 54 907.